أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ñi ngi sant yàlla suñu borom subhaanahu wa taala di julli di sërmel ci suñu yenent Muhammad alayhi salaatu wa salaam di ñaan yàlla suñu borom mu dolli ko defal jàmm ak xéewal ak barke dellu siwaat neen ci suñ téere bii di arbauna nasiha li islaaxil buyut quarante conseil yoo xam ne li ko tax a jóg mooy baaxal kër jagal kër incha allah alhamdulilah ñi sant yàlla baax <laughs> suñ bindub tey incha allah mi ngi jëm ci fi muy waxee ne ixtiyaaru jaari qabla daar loolu di tombek ña nga trente huitième euh, conseil ixtiyaarul jaari qabla daar maanaam tànn dëkkandoo bala ngay wut kër li mu bëgg a jàngale foofu mooy jamono ba nga xamee ne yaa ngay wut kër nga njëkk a xool nga nar a dëkkal après te loolu lu am solo la ndaxte dëkkandoo dafay jeexintal ci kim dëkkal kon jamono ba nga xamee ni yaa ngay wut foo tabax yaa ngay wut euh, terrain booy jënd yaa ngay wut foo bëgg a loué jaadu na nga njëkk a xool ñi nga xam ne ñoo fa nar a doon say dëkkandoo loolee lu am solo la. borom téere bi daal di wax daal ne wa haadihi al masala taxtaaju ila ifraat li ahmiyatiha mu ne masala bi dafal aajo woo ni ber ndax solo sim am mu ne moom moo ko ber ndax solo sim am mu ne ah dëkkandoo dafay jeexintal lu baree bari ci ki nga xam ne ka moom la dëkkal bu dee lu baax mu jële ci moom lu baax bu dee lu bon mu jële ko ci moom kon looloo waral a ah, doomu aadama bi jamono ba nga xamee ne ma ngay bëgg wut mm, nga fu mu nekk war naa xool bu baax a baax ci kan la nar dem ndax mu bañ a jeexintaloo ci moom ci lu baaxul way rek bariwaa na yenn saa doomu aadama lu muy jeexintaloo ci nit te fekk la ko waral mooy dëkk gin dëkk saa su ne muy gis ci moom ay mbir di dégg ci moom ay mbir loola mën naa tax mu dem ba jeexintalu ci moom te yenn saa sax euh, du ko mu andi wax ji nga xam ne moom la alayhi salaatu wax mu ne arbaun min saada ñeenta ñi yoo xam ne ci ak texe la bokk wadakara dakara minha al jaaru saalix yenent bi daat ci ka tuddaale dëkkandoo ak ka dëkkandoo bu baax yeneen bi nee na loolu ci ak texe la bokk nit koo xam ne yàlla daal nit ku yàlla defal xéewal mu dëkk ku baax mu ne loolu noonu ci ak texe la bokk am dëkkandoo bu baax wa arba min ash-shaqa ñeenti itam ci ak texee di la bokk am na yoo xam ne ci ak texee di la bokk mooy koo xam ne dafa dëkk dafa dëkk ku baaxul faw mu mos dara ci ak texee di mu ne alayhi salaatu wasalaam daan na muslu trop ci dëkkandoo bu bon doon wax naan allahuma inni auzu bika min jaari suu fi daaril muqaama yenent bi sallallahu alayhi wa sallam doon na muslu naan yow yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma ci dëkkandoo bu bon fii daaril muqaama ci dëkkin boo xam ne dëkkin bu saxla fa inna jaaral baadiyati yataxawal ni waxte ni wax na loolu fi mu wuuteeg nga dëkk koo xam ne nga dëkk koo xam ne moom ci àll ba la nekk mooy ñaare ñoom ay xayma leen daan samp nga xam ne yenn saa dañuy tuxu euh, seddaay bi ak tàngaay bi yenn saa yi bu leen arrangé wul rek ni tuxu dem feneen loolu nag mu wuuteeg koo xam ne da ngeen a dëkk dëkk boo xam ne mun leen a tàqalikoo moo tax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa bari woon lu daan muslu ni waxoon ne yenent bi sallallahu alayhi ñu doon wax ci beneen xadis mu ne Jibril dañul di ma dénk dëkkandoo ba ma jàpp ne sax bu faatoo damay dond man ma jàpp ne bu ma faatoo sama dëkkandoo bi daf may donn ci sama alal ndaxte Jibril bari gum bari lum ma daan dénk àqi dëkkandoo kon dafa nekk lu am solo moom dëkkandoo jaadu na ci doomu aadama bi jamono ba nga xamee ne ma ngay bëgg tabax wala muy bëgg a loué mu bañ a xool rek kër gi am na lii amul laa ci ginnaaw Euh, nu mu mel kër gi rafet na euh, déedéet yooyu noonu mu xool ko am na solo trop trop mais nag mu xoolaale tamit beneen mbir mooy ñi mu war a dëkkal ëllëg ñi mu war a dëkkal ñi mu a dëkkal ëllëg bari na ñoo xam ne ci koñ bi ngeen daje fa ngeen mos a gisante ci seen àdduna boo liggéey bu ngeen tàqali kooyee du ngeen gisante waat fenn furul penc ma bu daje dajee ci kanamu yàlla suñ borom fekk gàddul nga ko ay àq yu bari say doom gàddul nañ ko ay àq yu bari ngeen dajawaat foofa nag yàlla woola woo leen ne ah yinkat kat ba ngeen dëkkeeg diw nii ngeen fa nekke woon nii ngeen fi nekke woon nii ngeen fi nekke woon seen coow li fuñ toll ñëpp nga daan dégg nit da daan bëgg nelaw daawul mën a nelaw fonce yi dañ ko daan tijji muy xel li di baare ci mbedd mi di tooy kenn mënta ñëpp wax dara ndaxte xëy na borom doole ngeen wala rëy ngeen làmmin wala am na daal nu ngeen mel moo tax yu mel noonu dañ koy bàyyi xel ak dafa sew te ñaare doomu aadama boo xam ne da a dox daje bu ngeen tàqali ko wee xamu xamu leen kan ngeen di dajewaat ci kërug àdduna ma ne nag surtout nag dëkkandoo bi nga xam ne nag moo jar a sàmm mooy dëkkandoo boo xam ne dañ ci amul pexe nit ki bu rafetalul digganteem ak soxnaam kooku moom dund gu metti la rafetalal sa diggante sa soxna suñ borom fay la ci ak dëkkandoo suñ borom fay la ci ku rafetal jëmee ci soxnaam suñ borom bindal la tiyaaba ci loolu wa koo fasewul ba pare amoo ci tiyaaba yaa ngi dëkk dëkkin bu ñaawa ñaaw ba fa dëkkin wu ñaaw yem ci wax ju bon ci nekkin wu ci sa lépp nekk loo xam ne lu lu lu ñàkk rafet la kooku daanaka yow dafa mel ne sa soxna soosu noonu mbir la boo xam ne dañ cey fàggoo bàkkaar mbir la boo xam ne dañ cey fàggoo bàkkaar naka noonu tamit loolu la ñuy wax tamit même soxna si ci borom këram ndaxte loolu tamit dëkkandoo la bu ko rafetalul dafa mel ne rek borom këram benn mbir la boo xam ne daf ciy fàggoo bàkkaar te loolu musiba la naka noonu tamit ñaar ñu bokk borom kër yàlla suñ borom xas naa amal loolu ba noppi xas na leen a boole ba noppi bu ko defee rek rafetal rek mooy la nga xam ne mooy li jaadu yeneen bi sallallahu alayhi wa nee nañ benn juif mos naa feebar. yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dem seeti ko ab juif loolu dafa bokk ci àq dëkkandoo maanaam sa dëkkandoo bu feebaree wala mu am benn xew-xew nga dem nga dem nemmiku ko loolu nag ci kaw mu nekk xew-xew boo xam ne nekkul xew-xew bu aju ci seen diine nekkul xew-xew bu aju ci seen diine lu mel ne ni am ku faatu bu ko defee nga dem waaye nag boo demee na nga bàyyi xel de nekkul da nga lee nekkul da ngay ñaanal kafaatu yërmande déedéet doo ko ñaanal <laughs> yërmande da ngay dem rek jaale wala mu am ngénte mu am ngénte bu la neexee mën nga dem kon bu amee loo xam ne xew-xew la boo xam ne ajuwul ci seen diine mais xew-xew la boo xam ne jullit ñi sax dañuy am même xew-xew yu mel noonu xew-xew bu mel noonu mën nga caa dem surtout bu dee sax yow sag dem ca yaa ngi koy miinal xamal ko jàmm ak yaatu bi nga xam ne moo nekk moo nekk ci lislaam yeneen bi kon mos naa seeti benn juif waaye ja ba ko yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam seetee boobu ma nga feebar yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam woo ko ci lislaam kooka daal di xool baayam mu mel ne bëgg naa dugg ci lislaam waaye dafa ragal baayam mu xool baayam baayam ne ko ati abal qasim toppal muhammad mi allahu akbar xissa boobu borom xam-xam yi dañ koy ni ci won la ñeewantal gu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am ak bëgg a rafetal dëkkandoom ba dem bi nga xam ne moom lay dem di seeti sax ñoo xam ne nekkuñ nekkuñ euh, nekkuñ ñu gëm yàlla. borom téere bi nag daal di jeexal mu daal ne buntu bu mel nii muy dëkkandoo mu ne bari na lu muy bàyyi ay jeexit ci kër gi. ak ñaari wayi dencante yi bari na lu mu fay bàyyi ay ay jeexit mu ne kon tànn ko bu baax a baax a baax a baax a baax a baax bari na koo gis koo xam ne la nga xam ne moo tas digganteem ak digganteem ak soxnaam euh, kenn la ci dëkkandoo yi dëkkandoo bu bon sëñ bi baaxul mën na faa dugg ah yow de sa borom kër nangam ak nangam yow sa borom kër nangam ak nangam nangam ak nangam rek rek ndaw sa daal di génne jikko yoo xam ne borom këram moom bu wàccee day jaaxle danaan kii moom lu xew fekk la ci dëkkandoo yi ñi nga xam ne ñoom la yàgg fréquente ñoom lay waxtaanal kenn dem ba dugal ci bopp bi benn virus. naga noonu tamit ku góor ga ndakate ci garam place yi lay toog ci garam place su wala ci moo xam fu muy toog foofu gars yi dugalal ko benn xalaat moom it mu ñëw rek tàmbalee euh, ñëw rek tàmbalee dal ci kaw gaa yi nangam ak nangam nangam ak nangam loolu lépp loolu bokk na ci li nga xam ne moo koy waral kon loolu bu dee baaxul rek ñaare mën naa jur mën naa jur problème yu bare bari kon loolu noonu war na ci doomu aadama bi mu xàmmee ko et tamit mu tànn ko ndaxte yenn saa ah, musiba lay doon problème lay doon mu daat ne li nga xam ne moo ciy pexe moom borom téere mooy wax mu ne ñenn ñi jàpp nañ ne li nga xam ne moo ciy pexe kër yi nga xam ne moo la wër nga loué ko pour say mbokk maanaam nga jënd ko pour say mbok loolu nag may bàyyi vaar ndax ndax loolu solution la wala de solution kër yi nga xam ne moo la wër nga jënd ko wala nga loué ko pour say mbokk man jàpp naa ne loolu ba àddunay baax jàpp naa ne li mu wax ni jamono ji euh, ba àddunay baax loolu lu mënoon a nekk la waaye fi ñu toll ay mbokk buñ dëkkee ñaare fa xuloo ba di gën a takkar naas fa la ah subhanallah daanaka ak mbokk dafa yàqoo sax ak mbokk léegi pour ni juboo sax dañuy sore ak mbokk pour ni juboo sax dañuy sore ñaar ñu bokk borom kër pour ni juboo sax dañuy sore daanaka ñi nga xam ne ñoo waroon a jege ànd ba nga naan macha allah ñooñu léegi pour ni ànd nekk xarit dañuy sore way laa buñ da ngay gis ne problème day am moom borom téere bi moom mu ne ñenn ñi gis nañ ne daal loolu mooy loolu mooy loolu mooy saafara maanaam loué kër yi nga xam ne moo ko moo ko moo ko kii noonu pour moo ko wër pour mbokk yi ak xarit yi am nga ay am nga say xarit am nga ñoo xam ne moom jàpp nga ne ñii moom macha allah ñooñu nga teel a jënd. wala foo gis ni naan fii kat dañ koy loué wala dañ koy kii rek da nga gaaw daa koy nga proposé say xarit pour ñoom ñu mën faa dëkk si loolu loolu tamit lu baax la kon daal looloo bindub tay bi doomu aadama bi war gum war a war a tànn war a tànn dëkkandoom bala muy dugg bala muy dugg ci benn mbir euh buntu boobu dama fay nga faral di waxaale ñi nga xam ne ñooy ñooy mbokk yi nekkee ci koñ nañ fa nekkee melokaan bu baax ndaxte ña nga xam ne nañ xam ne ñi ngi daawa ci seeni wax ak seeni defin mbokk yi fu nekk rek nañ fay faral di wone melokaan bu baax ndaxte daawa la de yenn nit bañ na sunna nit bañ na lislaam te fekk da koo xamul mais ci nim la gisee ngay dundee moo tax mu bañ sunna moo tax mu bañ lislaam loolu foo koy layale ci kanamu yàlla loolu foo koy layale ci kanamu yàlla nit bëgg na sunna tey ka bëgg na lislaam mais xam nga la moo tax mu bëgg sunna bëgg lislaam xamu ko de mais dafa am ñum dëkkal gis ci ñoom loo xam ne xam na ne ñii de li ñuy dund nii bu dee mooy sunna kon ndakate sunna nit ñaa ko jaboliser mais ndakate sunna mooy li jaadu mooy li war a am ay nit dugg nañ ci sunna ca université lawaral waral ni dugg ci sunna mooy dëkkandoo bu baax ak jikko yu rafet comportement bu rafet buñ daan gis ca ñay dund sunna ay nit du mooyu lislaam ak lu ca jëm ndax ay julit yu leen wor yu leen wuruj yuñ wóolu ni daw julit yoo xam ne ni wóolu leen ci magasin ni ne bërëb daw dugg Amérique wala réew yu mel noonu yàq nga deru sunna yàq nga deru lislaam foo ko nar a layale ci sa kanamu yàlla suñu yaay Xadija bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee euh, bi koy dalal lum mu ko wax daanaka lim ko wax noonu noonu lépp yooyu mooy critères yi nga xam ne moom la doomu aadama bi di nekkee ak waa société moom la doomu aadama di nekkee ak ay dëkkandoom bi njëkk mooy daf ko wax ne ko innaka la tasilu rahim yow da ngay jokk mbokk yow da ngay jokk mbokk benn ngokk nekk ci koñ bi sa buntu ko da nga koy tëj doo seeti kenn doo nemeeku kenn yaa ngi ci biir a ji xam nga ne paa moo daan noddu gëj naa ñëw lieu nga dem këram xool ndax dafa feebar daa am lu ko dal doo lijjanti kenn ci koñ bi konku manqué nga bu njëkk bi innaka la tasiru rahim ñaareel ba mooy wa taxmilul kal da ngay fekk ku gàddu ay musiba ba tiit jaaxle xamul fan la ko yennee koo nga ñëw bokk ak moom ay problème yu mel noonu ku dul nemmi nit ñi nag ah bu ñaareel bii moom taxul may wax bii moom bii moom doo ko lijjanti sax ñetteel bi mooy wa taksibul maadum da ngay fekk koo xam ne dafa am bor nga ñëw lijjanti ko koo xam ne dafa am i bor am ay problème nga ñëw lijjanti ko na fajal ko loolu yenn saa nga koo xam ne xam nga ne kii kat këram cintàkku fa nga am loo defar ci biir kër gi yóbbul ko ay yu mel noonu benn waay nee na ma benn te xisa bu am benn cheikh nee na li nga xam ne lu yàgg sedd xolam la te loolu da koo wax ci bis am ku faatu mu ne ki faatu nii de bu ko yàlla fayee li yàlla di fay ku génnee njàqare ci sa mbokkum jullit bu ko yàlla fayee loolu rek mu jana aljana mu ne ma bis dama toog ci kër gi dara amul lépp dëgër mu jékki-jékki woo ma téléphone ne ma ah, ah yaa ngi ci kër gi ma ne ko waaw mu ne ma loo mën a teg rek teggi ko nee na mu ne ko cin boo mën a tegrek rek teggil maa ngi ñëw indaale tey bul togg reer <laughs> mu noppi xam nga moom toggul woon reer sax aslan <laughs> mais kooku njàqare lim dindi ci moom li nga xam ne subhanallah euh, yooyu li ci yàlla di fayee rëy na nit ku nekk ci njàqare nekk ci tiis nga dindil ko ko rëy na loolu la suñu yaay Xadija seedeel alayhi salaatu salaam xoolal beneen bi mu ne ko wa wa wa tuqriya dayf da ngay teral gan mu ne ko yow da ngay teral gan gan bu fi ñëwee macha allah lépp ay normal waxuma nag nga jéem a lebi wala ngay def loo mënul am na ñoo xam ne gan bu ñëw moo tax nii leb borom bitig bi ba seen kaye fees seen carnet fees na delloo ndaxte dañuy def luñ mënul waxuma la lool li mën laa wax ngay teral gan ci li nga mën bu ci mujj mooy watu inu ala nawaibil xaq koo xam ne ay problème yi mu am dëgg tax mu am ko kooku da nga koy dimbali koo xam ne problème yi mu am ci yoonu dëgg moo tax mu am ay problème yu mel nii nit ku ne yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ni jàpp tëj ci kaso bi ku mel noonu da nga ko war a dimbali ndax problème yi mu am dëgg ko teg dëgg moo ko teg aha nit ko xam ne deful dara yàlla nee na yonent bi nee na moo tax mu am i problème ku mel noonu ñëpp dañoo war a taxaw dañoo war a taxaw ci wetam yi nga xam ne moom la suñu yaay Xadija lim nii yii mooy yi nga xam ne doomu aadama bi da koo war a nekk ak ñim dëkkal ay dëkkandoom na kenn ku ci nekk xool moom fan la ci toll yenent bi sallallahu alayhi nag matala gu matala woon yi moo tax bu ñëwee fekk fa suñu yaay Xadija suñu mën koo dalal mën koo wax kàddu yu mel nii am na ñoo xam ne buñ tiitoon faneen la ñuy dem ndaxte xam nañ ne kàddu yu mel nii duñ ko dégg ci seen soxna ndax meluñ noonu loolu noonu jaaduwul li ma bëgg a wax mbokk jullit ñi mooy rafetal nekkin yi rafetal dëkkandoo yi ndaxte yow en tant que kuy dund sunna yaa ngay daawa ci koñ bi nga nekk ci na ngay waxe na ngay defe na ngay jëflante bula la yàlla fayee ay nit dugg ci sunna te anam bañ duggee ci sunna mooy na ngay waxe ak na ngay defee loolu noonu tiyaaba la ju bu yàlla dogale ay nit ñàkk xemmeem sunna ay nit bañ sunna ay nit bañ waa sunna te tegul teguñ ko fenn fu bokkut ak ni ngay waxee ak ni ngay defee ak ni ngay jëflante loolu foo kon nara layee ci kanamu yàlla ñaata nit ñu daw tey lislaam ndax yow foo koy layee ci kanamu yàlla lu mel noonu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax yàlla yàlla may dégg ak topp xam ak jëfe ñu ngi jéggalu nag ci dagg-daggee bi eh, ñàkk a organiser eh, wax waxtaan wi tuuti. yàlla nañu yàlla may dégg ak topp xam ak jëfe allahuma salli wa sallim ala nabiyina muhammad